لنا حبل من الأرض للسماء زكريا عليه daan mooy baayam muslim di maamam saduuq di maamaatam boo toppee ak càllaleem dangay dem ba ci suleymaan alayhi salaam doomu daawud alayhi salaam zakariya alayhi salaam ci yonenti yàlla yónni ci banu israil la bokk borom bi subhaanahu wa taala daf koo may doom ju ci jamono joo xam ne fekk na ko mu doonoon ku magal moom ak soxnaam waaye teg ca soxna sa itam doonoon koo xam ne mënutoon am doom kéemtaanu doom ju góor jooju di xew-xew boo xamante ni xew-xew bu yéeme la yàlla def ko ci ku mel ni Zakariya alayhi salaam ak soxnaam la doonoon sabab la moo doon ngir yàlla jox tegtal banu Israil yaakaar gi ñu amoon seen xéewali boroom ak ci yërmandeem bañ a yàkkee waaye itam ñu bañ a xaddi ci di tàllal seeni loxo seen borom ngir di ko diis seeni soxla ak di sakku ci moom ngir mu fajal leen dikru rahmati rabbika abdahu zakariya id naada rabbahu nidaan xafiya fàttalikul firndey yërmaandey sa boroom ca jaamam ba zakariya jamono jamuy ñaan boroomam ci ak yellu qataada rahimahullah day wax ne laay ji ñu jàng léegi firnde la ci ne borom bi subhanahu wa taala aji xam la xol yu sell waaye aji dégg la baat ya gën a suufe ya koy woo di ko diis seeni soxla Zakariya alayhi salaam mbokk yi dafa xaar ba suuf sedd mu tàllal ay loxoom boroomam daal di koy woo wax ko ne ko yow sama borom ba muy ñetti yoon yàlla tontu ko ne ko maa ngi lay dégg ba muy ñetti yoon zakariya alayhi salaam ne ko rabbi inni wahana al azmu minni washtaala al rasu shayban walam akum bi duaika rabbi shaqiya yow borom bi sama kattan néew sama bopp bi bi jaaw na te sama yaakaar mësta yàkkeeku ci ñaan ñaanu zakariya gi li ko andi mooy moom zakariya alayhi salaam bu demaan seeti soxna su tedd sii nga xamante ni mooy Maryam abnata Imran ca mihrab ba maanaam ca julleekaay ba dafay fekk lu yéeme mbokk yi lu yéeme loolu mooy lan mooy Zakariya alayhi salaam dafay fekk jamonoy noor Maryam abnata Imran ñu indil ko ay meññentu nawet moom Zakariya alayhi salaam mu fekk jamonoy nawet ñu andil Maryam abnata Imran ay meññentu noor subhanallah te loolu zakariya alayhi salaam xam na ne jagleelu borom bi subhaanahu wa taala la ñeel jaamam yi ko jeg xam na itam moom zakariya alayhi salaam ne ki am kàttanu def lu ni mel di borom bi subhaanahu wa taala mën na ko may moom zakariya alayhi salaam doom génnee ko ci ay wayjur yu magal yu mel ne moom ak soxnaam waaye itam génnee ko ci soxna soo xamante ni dafa ame tawatug ñàkk mën a am doom mbokk yi bi loolu amee ca la zakariya alayhi wax boroomam nekku ko rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu duaa yow sama borom may ma ci sa coobare njaboot ku yiw yow borom bi kuy dégg ñaan yarisu wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya doom joo xam ne ku may donn la di donn itam njabootuk yaqub te nga def ko muy kuy gërëm kaddu gi Zakariya wax mbokk yi ne doom ju may doon di doon itam njabootug Yaquub la mu ca jublu woon moo doon ndono cik yonent ak doon njiit ci bani Israil alquran di ñu nettali nañu noonu malaaka ya woo ko moom Zakariya alayhi salaam fekk mu taxawee julli ca mihrab ba xamal ko ne ko yàllaa ngi lay bégal ci doom ju tudd Yaxya muy dëggal kàddu gu bawoo ca yàlla di njiit di kilifa di ku wegu di ab yonent bokk ca ñu sell ña fa naadathu almalaikatu wa huwa qaimun yusalli fi lmixraabi an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqa musaddiqan bi kalimatin min allahi wa sayidan wa xasuuran wa nabiyan min alsaalixin njabootug zakariya alayhi salaam googu mbokk yi te mooy zakariya alayhi salaam soxnaam sa ak seen doom ju góor jii di yaxya alayhi salaam borom bi subhaanahu wa mu ngi tudd seenu taxawaay di taxawaayu cant ci xéewal ya nga xam ne moom la leen yàlla defal alquran day wax ne nu nangul ko may ko yaxya te nu yëwénalal ko soxna ñoom day ñu daan njëkkante lañu ci jëf yu yiw ya te ñoom daanañu jaamu nekk ci diggante xemmem ak ragal te nekkoon nañu di way toroxlu ci ñu fastajabna lahu wa wahabna lahu yaxya wa aslaxna lahu zawja innahum kaanuu yusaaricuuna fi lxayraati wa yadcuunana ragaban wa rahaba wa kaanuu lana xooshiin mbokk yi zakariya alayhi salaam ba mu rafetalee ñaanam nga boole kook ngëm gu wér ca ne yàlla dana ko may la mu koy ñaan ak la muy jafe-jafe yépp fii la yàlla mu jéeg moom ci teral ko mayaat ko yëg-yëg mu dellu sant borom subhanahu wa taala ci teraanga jooju mu ko defal subhanallah yàlla na yàlla may ñu ñu di ko ñaan ñaan gu nekk ci diggante xemmem ak ragal ak di ko sant ci ay xéewalam na nga xam ne noonu la ko zakariya alayhi ak njabootam doon defee allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah ya muqalliba alquluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min al ardi lissamaa anbiyauhum 去。